ci suñu jotaay yi nga xamante ne ñoom ñooy yi weesu euh, ci euh, al-Kunûz al-Kanz gisoon nañ ci li nga xamante ne moom moo aju woon ci <coughs> al-mashi'a al-irada euh, al-amru gisoon nañ tamit li nga xam ne moom moo aju woon ci yenn feeñuwaay yu wuute ci nekk téefi maanaam ci borom bi subhaanahu wa ta'ala bi nga xamante ne moom mooy al waajibul wujuud zaati euh, moom mooy nga xam ne moom rek la amam wér amam maanaam nekk loo xam ne lu lu lu lu ñu mënte lu mënte dañ mu tàmbale woon ci moom ci ay euh, li aju woon ci mbiram mooy at-tajalli gisoon nañu ne yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ñoo amoon at-ta'addud ñu gisoon ne malaaka yi ñoo amoon ak tamassul ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci teg ko euh, gisoon nañ itam ci suñu bunt bi ci tegu woon euh, mooy xayatul kaw ni maanaam adduna bi dund gi nga xamante ne moom lay dund te moom lañ jeexal ci suñu jotaay bi weesu walilahi alhamdu wal minna euh, waaye adduna boobu dund gi nga xamante ne moom lay dund dafa am adduna bu mag bi am adduna bu ndaw bi alamul akbar mooy adduna bu mag bi mooy doomu aadama mooy euh, maanaam mais loolu buñ ko ko waxee mais mooy ci le fait que mu nekk ruux maanaam ruuxu doomu aadama euh, ak li nga xamante ne moom la borom subhanahu wa ta'ala joxin ci moom yëpp ndax adduna yëpp dañoo daje ci moom doomu aadama ci mbooleem wàll yi euh, ñu gis tamit ne dafa am adduna bi nga xam ne mooy alamul asghar mooy adduna bu ndaw bi alors que boobu adduna ci bëtu nit ñi moom mooy adduna bu mag bi mooy univers bi euh, loolu comme que adduna bi yëpp nag day dund te dund googu yëpp ci doomu aadama lay réaliser dafa am mbir moo xamante ne doomu aadama su ko bëggee réaliser ngir mu mën koo dund dëgg-dëgg dund li nga xam ne mooy wër ci àdduna yooyu yëpp dafa am borom subhaanahu wa nu mu tëggee mbir yi nu mu tëggee àdduna bi nga xam ne moom mooy la tegee tamit àdduna bu mag bi mu nekk koo xamante ne dafa am yoo xam ne moom la war a sàmmonteel ngir. dundam mën a jag waaye tam ngir adduna bi mën jag loolu moom mooy asharo mooy sharia euh, te loolu moom mooy bunt bi nga xam ne moom la war a gis mooy fasl bi euh, asharo mooy yoon voilà moo tax da gis rue dañ na sharia maanaam la rue nangam maanaam euh, comme ni ñu waxee euh, rue nangam maanaam rue euh, exemple ban laa a jël sax buñ jëlee tey fii ni rue Montgolfier hein Gabriel Péri et cetera bu doon ci arab charia lay wax maanaam mooy yoon wani jaar borom subhaanahu wa taala ne li kullin minhum ja'alna shir'atan wa minhaja eh, képp ku ne ci ñoom maanaam mooy borom subhaanahu wa taala ñi mu yónni ci xeet yi wutal nañ la yoon wa ngay jaar waaye yoon wi xam ne dañ koo ñekk moom la ñu tuddee sharia mooy shira gis la jëfandikoo foofu muy yoon woo xam ne. yéen dangeen ngeen ko jagoo ci biir yoon wu waa mag bi wa min haajan ak euh, ñàll wi nga xam ne moom ngay rëdd ngiir wi nga xam ne moom ngay ngiiroo loolu ñu bàyyi ko xel parce que sharia kon muy sharo dafa gën a yaatu dañuy wax di wax sharia euh, mooy li nga xamante ne tey mën nañ ko tuddee constitution maanaam constitution bi moom mooy li nga xam ne moo dajalee mbir yi nga xamante ne ñoom du ñu yëngatu en général constitution day constitution day immuable <coughs> tey du saa la neexee rek maanaam n'importe qui maanaam président wala keneen ak keneen taxaw rek daan ne mbir mi dama koy soppi déedéet loolu pour ñu mën koo soppi lu rëy moo war mën a tax moo tax nga gis ci yenn dëkk yi nga xam ne dëkk yu lay ji la par exemple ñoom pour ñu mën koo soppi comme ñoom ñooy tëralal seen bopp constitution dañuy woote référendum par exemple ngir mën a changer benn point constitution bi wala ñu yokk ko ci et cetera euh, constitution boobu nag moom moo tudd charo mooy constitution bu mag bi nga xam ne yeneen loi yëpp ci biir constitution boobu lañu ne loolu moo tudd charo kon bu ñuy wax fii charia ci buntu maanaam de manière générale xaqiqa di duggaale ci biir loolu moom a tax képp kuy def différenciation entre charia ak xaqiqa c'est parce que xamul li muy wax lu mu doon parce que charia mooy yoon wi nga xam ne moom la ñu tëral teg ko constitution boobu nga xam ne moom la ñu teg d'ailleurs borom subhaanahu wa mi ngi yëgal ne fondement wu charia boobu mooy usulu charia yooyu duñu bouger te bouger wuñu depuis mam Adama alayhi salaatu wassalaam ba adduna bi di tukki yooyu duñ bouger mu wax ne ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim shara'a lakum min ad-diini maa wassaa bihi nuuhan walladhii awhaynaa ilayka wa maa wassaynaa bihi ibraahiima wa muusaa wa iisaa an aqiimu ad-diina wa laa tatafarraquu fiihi kabura 'alal mushrikiina maa tad'uuhum ilayhi allahu yajtabii ilayhi man yashaa'u wa yahdii ilayhi man yuniib mu ne borom bi subhaanahu wa taala moo leen yoonalal shara'a lakum min ad-diini ci dundin wi comme niñ koy waxe baatu diine prix biñ gis ne mooy bi ci gën a baax baatu diin maanaam boo waxee diine wolof su ne diine euh, daf euh, euh, dafa dafa waxaat rek baatu arab bi maanaam firiwu ko bu dee tubaab yi religion lañuy wax ba tey des naa nekk am purge parce que day tendre à ce que da wax rek ne mbir mi li aju ci spiritualité kese la wala ak ak éthique ak moralité et que euh, surtout da ci volet culturel rek la yam maanaam ci rek la yam yi jaamo jaamoo yàlla c'est que diine dafa nekk nii religion nekk nii mais bu ñu demee ci leneen maanaam sama mbir dund àdduna sama vie privée Euh, sama vie professionnelle ak yu mel noonu ak yeneen yi ci des yëpp loolu diine du ko réussir euh, diggin boobu baax diin ci borom subhaanahu wa ta'aala moom nanguwul baat boobu maanaam nanguwul baatu religion boobu noonu comme ni nga xamante ne noonu lañ koy jàppee noonu waaye ni koy nangoo moom mooy ak diin baat bi ci boppam firi dëgg dëgg ci wolof mooy dundin moo tax nga gis sax ni ñu nuróowee dundin euh, bu dee ci tubaab firi bi ma gis tamit ne mooy bi gën a baax amaan na mooy mode de vie voilà mode de vie voilà le le comme ni ko gars yi di waxee quoi maanaam philosophie kii et cetera euh, modus vivendi yaakaar naa noonu lañ koy modus vivendi euh, loolu moom mooy Euh, dund maanaam mooy mode de vie maanaam nan la dundee dundin borom ne subhaanahu wa ta'aala ne tëral nañu la yoon bi mooy constitution bi teg nañ ci seen dundin shara'a lakum mina diini maa wasaa bihi Nuuhan li nga xam ne moom lañ dénkoon yeneen ci yàlla nga xam ne moom la ñu yabal ci peuple boo xamante ne dañoo weddi yàlla ñoo maanaam ñoom moom lañ njëkk yabal wala dañuy bokkaale. mu ne wallazi awhaynaa ilayka ak li nga xam ne moom lañu ñu wax yu ci yow tamit même chose la yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te mooy jëmmi wa maa wasaynaa bi moom lañu ñu dénkoon euh, Ibrahima yent yàlla Ibrahima wa Muusaa yent yàlla Muusaa wa Isaa ak yent yàlla Isaa alayhi salaatu wassalaam ñii ñëpp dafa am benn dénkaane kese boo xam te ne moom lañ leen boole woon te muy fondement wu sharia Euh, li tax ñu tudd juróom ñi nag ñoom ñooy ulul azmi minar rusul moo tax alquran tudd leen ñoom ñooy juróom ñi nga xamante ne ci yenente alayhi salaam ñoom ñooy piliers yi ñoom ñooy kennu yeneen yeneen yëpp alayhi salaam ñëpp ci ci kenewu ñii lañ lañ lañ ci ronu ñii lañuy lañuy lañuy la ñuy demee borom subhaanahu wa ta'aala ne lan laa leen dénkoon mu ne an ne maanaam an boobu mooy tafsiir yi day firi di leeral ne aqimu diina na taxawal dundin wi ni ngeen di dundee moom na ko taxawal wala tatafarraqu fii te bu leen ci wuuti bu leen ci tàqali ko dundin woowu lan la boroom subhaanahu leeral na ko jum inna diina inda Allahi al-islaam ci sourate Al-Imraan sa aay bi ma wax léegi sourate Shura la ne benn dundin moom la nangu yàlla boroom subhaanahu benn dundin moo am fa moom mooy al-islaam mooy wommatu gi ngay wommatu carrément ci lépp ci yàlla loolu mooy dundin bi yàlla nangu mooy nga lépp nga wommatu ko ci moom mooy la soumission totale inconditionnelle maanaam kon ci sa mboole mbir yi amul loo naan euh, bu may dugg ci place sangam yàlla dama koy bàyyi ca gannaaw déedéet yàlla fépp la fépp lay nekk ak yow te mooy régir sa lépp nga wàcc sa bopp toroxlu damm ci kanamam ci mboole mbir yi looloo dundin bu baax bi moo tax mu ne zalika diinul lii mooy dundin wu taxawul voilà ci beneen aaya wa zalika diinul qayyima lii mooy dundin wi nga mooy bu coow wooral bi jub xocc bu baax bi euh, dundin woowu nga xamante ne moom la ñu jox yëpp ñëpp borom subhaanahu wax ñu del ne tamit ne wa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu fil aaxirati min al-xaasiriin balillaaha ci beneen aaya balillaaha fa'bud wa kun min ash-shaakiriin euh, képp koo xamante ne dafa dafa taamu dafa tànn dafa jublu ci beneen dundin bu dul l'islam maanaam bu dul wommatu totalement ci yàlla kenn du ko ko nangul fa lay yuqbala minhu kenn du ko ko nangul xam nga dafa ni waxul fa laa yuqbala minhu dafa ni fa lan li tabit maanaam ngir day wane ne ba faaw kenn du ko mën nangu dundin woowa te waxul ne yàlla du ko ko nangul ngir jéppi gi nga xam ne moom la jéppi ñooña yàlla moom la nangoom am solo waaye ngir ñooña doye di giñ doye di fa borom subhaanahu wa ta'aala moo tax waxul ne yàlla du leen ko nangul ndax bu boobaa dana nekk mbir ci dana nekk ngëneel ci ñoom borom subhaanahu wa ta'aala di tudd turam di wax ne dina def nangam waaye dafa ni kenn du leen ko nangul mooy comme siraatal lazina an'amta alayhim ba pare ne ghayril maghdubi alayhim wala daalliin ne borom subhaanahu wa ta'aala ci yoon wu jubbu coow yoonu gaa yi nga xam ne yow buur yàlla subhaanahu wa ta'aala yow ci ñoom nga gis ne kon askane la lañ jëf ci yàlla maanaam ne yàlla moo leen defal xéewal waaye mu ne waaye yàlla bul ñu teg ci yoonu ñañu mere xam nañ ni yàlla moo leen mere waaye duñ wax ne yàlla ñu nga mere de déedéet ñañu mere maanaam. Euh, dañoo conjuguer mbir mi ci passif maanaam pour wax ne voilà ñooñu moom amuñu solo dañ leen a mere wala daal dina du caageen ñi sànku ña waxul ñi nga mere ak ñi déedéet maanaam ngir askanale gi ñuy askanale jëf ji yàlla ci boppam dafa am teranga gu ca ne waaye fii borom subhaanahu wa ta'ala di leeral ne ñooñu kenn du nangul te waxul sax ne yàlla du leen nangul waaye tamit baatu kenn du leen ko nangul gi dafa am leneen lu mu umbaale mooy yàlla du ko nangu malaaka yi duñu ko nangu nit ñu baax ñi duñu ko nangu xattaa ba ñoom seen biir duñu ko nangu voilà moo tax euh, ñi nga xam ne dañuy suul weddi borom bi subhaanahu wa taala nanguñu wommatu mu ne innal lazina kafaru yunaadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum in tud'awna ila al-iman fa takfurun borom bi subhaanahu wa taala ne ñi nga xamante ne danoo weddi daañ leen woo yawmal qiyaamati ne leen mer bu tar gi leen yàlla mere jéppi gim leen jéppi maqtullahi mooy yàlla akbaru moo gën a màgg min maqtikum anfusakum ci jippi gi jippi seen bopp istud'awna ilal imaani ndax dañ leen doon woo ci ngëm yàlla fa takfuruuna yee ngeen weddi kon borom subhaanahu wa constitution boobu mu teg ne nañ ko tegu nañ ko dañ ko topp moom moo ëmb mboolem li nga xamante ne dafa feeñ ci ñu koy mën jëfe ci biti waaye moom moo ëmb mboolem li nga xamante ne dafa nëbbatu laqatu nekk loo xamante ne xaqiqa la réalité la boo xam ne dañ kaa war a dund ci bu ñu nekkee di ci jaamu yàlla yu feeñ yi moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ñu si ci aaya bi ñu a wax mooy di mu tuddee mais ni mu ko tëralee noonu juróom mu tudd juróomi yeneen yëpp alayhi salaam ne. an aqimu diina ne taxawal leen dundin bi mooy dundin bu baax bi te mooy womatu bu mat bi wala tatafarraqu fiihi te bu leen ci tàqalikoo bu leen ci tàqalikoo yéen ñëpp na ngeen womatu udxulu fi silmi kaafa damu bu kenn des maanaam mooy nga wommot ci borom subhaanahu wa euh, mooy islam baat boobu mooy islam islam loolu lay tekki ko te ci loolu la mucc nekk ci jàmm ne léeg-léeg xam nga relation ak jàmm ak salaam ah. ndax ci la mucc nekk ci la jàmm ne ci la xéewal ne ci la yiw ne ci la teraanga nekk ci la mbaax ne ci la ngëneel nekk ci la yombal nekk ci la jàppandal nekk ci la lépp nekk mu ne waaye lii kabura kabura ala al mushrikina ma tad'uhum ilayhi gis nga way bokkaale yàlla yi nga xamante ne ñoom nanguwuñu yàlla yi kese wommatu ci yàlla yi kese nanguwuñu kenn ku leen moom wala lenn lu leen moom bu bokkut ak borom subhaanahu wa ta'ala maanaam parce que loolu mentalité la islam mentalité boobu la ñëw teg mais kenn warulaa moom te lenn warulaa moom xattaa ba yow sa bopp da ngay denc jàpp gi nga jàpp ne yaa moom sa bopp parce amul.

su ne waaw nga ni waaw su ne déet nga ni déet su ne waaw déet nga ni waaw déet su ne déet waaw nga ni déet waaw su waxul dara sax nga ni waaw kon waxuma dara nii la nga ne dox ok noonu la bu nee du nii nga ne ok du nii bu nee nii la du nii sax nga ne waaw du nii nii la nga waxul dara nga ne waxuma dara maanaam yow sa choix amatul raison d'être choix wu yàlla rek fi ne te loolu mooy xaqiqa bi tamit sauf borom subhaanahu wa ta'ala ci zahir biti day feeñal yow sa ay choix bàyyi nëbb moom ay choix moo tax léeg-léeg ci yenn xew-xew mu nëbb mu inhiber ay choix maanaam mu ko maanaam comme boo amee ay jafe-jafe wala nga nekk ci xat-xat wala nga feebar wala nga tële et cetera loolu moom moment yooyu dafa inhiber maanaam dafa dafa annuler daa neenal sa ay tànnif say tànn tànn daa di feeñal moom ay yosam bu boobaa tamit nga war taxaw ne ko yàlla yow yaa feeñal li nga tànn maa ngi nangu di wommatu ci li nga tànn waaye jamono ji nga xamante ne dafa nëbb ay li moom borom subhaanahu wa ta'aala feeñal te yi nga tànn mooy moment yi nga xamante ne am nga nur ci zahir ni am nga liberté def lu la neex nga ne ko borom subhaanahu man du ma nekk ci li neex déedéet yow yaa nëbb li say li nga tànn feeñal man sama yos sama yos man dama koy dëppale ak yow li nga tànn mooy wommatu googu loolooy wommatu gu mat subhaanahu wa mais ñi nga xamante ne dañoo nangu leneen lu bokkut ak yàlla moom leen moo tax borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi wax euh, exemple ñooñu ñam la maanaam nit topp wommatu ci borom subhaanahu wa ni mu gënee simple ni mu gënee yomb mu ne daraballaahu masalan rajulan fiihi shurakaa'u mutashaakisuuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyaani mathalan alhamdulillah bal aktharuhum laa ya'qiluun borom subhaanahu wa ta'aala ne benn misaal damay joxe benn exemple misaal mu ne dafa am rajulan benn waay boo xam ne fii yi nekk na ci moom shurakaa'u way bokkaale maanaam moom ñi ko moom danoo bari wala boog ay patron yu bari la am ñi am ay droit ci moom ci kawam dañoo bari ba mais ñooñu ñëpp mutashaakikuuna dañoo wuute ay bëgg-bëgg nga jël exemple waajooju nga xool war rajulan ak beneen waay boo xam ne moom salaman dafa wommatu carrément li rajulin ñi ci benn waay kese moom benn patron rek la am benn patron kese la am alors que kee ay patron yu bari la am ba pare patron yi kenn ku ci nekk o même moment da ngay am ay exigence yoo xam ne dañoo contradictoire wala dañoo bari hal yastawi yani masalan ndax ñaar ñii yem nañ alhamdulillah ah lépp ci mais li duñ xalaat lépp ci ñoom duñ xalaat maanaam nangu ne yàlla rek la moom muy diine ju baax bi mais loolu borom subhaanahu wa ta'aala kabura ala al mushrikiina maa tad'uuhum ilayhi lu rëy la lu garaaw la ci ñi nga ñoom dañ leen a bokk ñoom dañuy bokkaale yàlla c'est-à-dire que yàlla moom gim leen moom woomatu bi ñu war a moom ñoom yeneen yu ñu bokk ak paa bi mère bi xale yi soxna si euh, sama jëkkër adduna bi patron yi bëgg-bëgg yi foy caaxaan yi nga boole ko yeneeni mbir démocratie bi laïcité bi république bi et liberté bi yëpp maanaam ñu bokk la c'est-à-dire que yow kenn nga ak bëgg-bëgg yi sa bakkan ba sa bakkan jàpp la moom la yilifa moom moom moom moom moo a moom moom bu la moom ñeneen ñëpp da leen di relégué au moom da lay noot carrément moom bu la moomee moom seytaane yow nga nangu mu ne ba mu ne ñooñu nangu loolu nga xam ne dañuy bokkaale ak yàlla maanaam dafa am ñu bari leen moom mu ne ak ay rii ci ñoom màkka doo agum ila ci li ngeen leen di woo di leen ci jëmee mooy lan mooy lim ne nañu wommatu ci borom subhaanahu wa ta'aala kese loolu dafa metti ci ñoom dafa diis ci ñoom dafa tar ci ñoom te pourtant loolu mooy seen jàmm loolu mooy seen jàmm liberté boobu liberté maanaam da am liberté ya subhaanallah bon doo yegg ci nekk benn insoumis maanaam que li ko ñenn ñi di waxe insoumis yi non doo nekk insoumis mais di nga nekk quand même par rapport ak keneen ku dul yàlla yàlla nag moom ngay nekk ku soumis maanaam mooy soumis islam gis nga nem baat bi l'insoumis wala le soumis dégg l'islam le soumis voilà wala muslim bi le muslim mooy le soumis ki nga xam ne dafa dafa womatu nga gis ne même xaraf yi soo ko xoolee dañuy dellu si euh, mais boo bëggee ci ñoo soumettre rek maanaam ñoo womatu rek da daal nekk ci jafe-jafe ak ci xat-xat parce que du mën a nekk moo tax problème yu bari yi ngi di gis ci société bi loolu rek ko waral leneen waralu ko bu ñu wommatu woon ci benn borom subhaanahu wa bi ñu moom te binduñu te xam ni adduna bi di doxe waaye xam tamit ñun la lañuy doxe ci suñu mboolem fànn yi kon lépp danaan coow jub xot tegu ci yoon loolu mooy sharia sharia <coughs> te yoonu yàlla yëpp ci kaw loolu la tegu mboolem li nga xamante moom la borom subhaanahu wa ta'ala ci ay atte jaarale ko ci alquran wala mu jaarale ko ci ay njàngalam yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi lépp ci loolu la tegu maanaam constitution bu mag boobu mooy ashara sharia nag loolu léeg dañ koy wax mu jàmmarloo ak xaqiqa mais en réalité benn réalité bi la sharia bi moom mooy li la xamante ne moom laay jëf borom subhaanahu wa yoon bi ma tëralal législation bi moo tax loolu moom mooy euh, définition maanaam sharia noonu lañ koy firi ci tubaab dëgg la vraiment boo ko bëggee firi ci tubaab da naan la loi wala la législation purifiée c'est-à-dire ak ash-shari'atu mutahhara maanaam mooy la loi wala la législation purifiée mooy yoon bi nga xam ne dañ ko teg vraiment mu mu laab set ci mboolem lu wàññeeku ak ak ak ak ak tilim ak tool ak njubati ba pare amul benn vide juridique tam amul loolu mooy charia hmm. léegi nag charia boobu su koy mettre en application maanaam su koy jëfee parce que charia buñ ko jëlee euh, mu jàmmarloo ak xaqiqa c'est parce que charia dañ koy mooy li ñuy mettre en application mooy li ñuy jëfe sauf que xaqiqa mooy li ñuy dund voilà moo tax euh, par exemple baatu taxqiq taxqiq day mën tekki euh, approfondir benn mbir maanaam bu dee ci ay buñ leen buñ naan par exemple ki nga xamante ne moom mooy euh, muhaqqiq buñ naan muhaqqiq mooy ki nga xamante ne day approfondir benn étude ci benn affaire voilà day am expertise approfondie ci benn étude loolu mooy muhaqqiq kon tahqiq mooy loolu maanaam mooy xóotal mbir réalité boobu léegi haqiqa boo ko xoolee tamit mooy la vérité muy dëgg gi day teg tamit la réalité mais aussi la réalisation moo tax tahqiq aussi bu ñu naan tahqiqul amri mooy réalisation mbir mi maanaam nga gis ne kon day tekki loolu tamit maanaam loolu bu ñu ko bëggee wax dañ naan kon charia bi bu nekkee mettre mise en application mooy li ngay jëfe di ko doxale xaqiqa bi mooy li nga xamante ne moom ngay dund et que maanaam dëgg gi nekk ci charia bi li ngay mettre en application loolu dëgg gi ci nekk mbir mi ni mu nekkee ci dëgg dëgg dëgg yow noonu nga koy dundee yow ci sa xol ak ci sa mboolem mbir yi sa mboolem jëmm yi sa mboolem nekk-nekk bi ci sa wóof ci sa bakkan ci sa xel ci say xalaat ci say doxalin ci say idéologie ci say mentalité ci sa lépp noonu nga koy dundee loolu moom la wax xaqiqa bi mooy la réalisation même des réalités seigneuriales derrière la législation purifiée loolu mooy xaqiqa léegi euh, su amee shira comme li Alxuraan wax shira mooy aw yoon mooy ak yoon maanaam mooy euh, peuple yi maanaam nation yi umma yi umam yi ñu njëkk ñi ak ñun wuute nañu quand même léeg yenn mbir ci sharia am na yu ñu bokk mooy fondement yi jaamu yàlla gi war a wommat ci yàlla kese bañ ko bokkaale ak dara et cetera mais am na loi bi day mën dalaan évoluer ci génération yu njëkk yi maanaam ci peuple ci nation yu njëkk yi xeetu njëkk yi loolu tax ku nekk amoon nga shira mooy benn partie ci charia bu mag bi wala boog adaptation ci charia bi benn version ci charia bi mais version évoluée bi bu mat bi mooy bi yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëwee ci la lépp mat moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ne fal yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diinan gis nga tey moom akmaltu matal naa seen diine ji mat léegi maanaam seen dundin wi ni ngeen ko war a defee yëpp léegi mat na te atmamtu mottali naa alaykum ci yéen diina euh, ni'mati sama xéewal mooy xéewalu lislaam ji léegi mottali naa ko. maanaam mooy avant mottalikuwul woon mais léegi moom daa mottaliku voilà voilà lu lu mat mooy loo xamante ne dem na ba jeex ba ba ba ba ba ba agsi à terme loolu mooy lu mat mottali mooy loo xamante ne dem na bay waaj fees ñu daal di ci yokkaat luy tax mu mu mat loolu mooy mottali léegi xéewal googu yëpp léegi mottali naa ko waaye nag wa raditu lakumul islaama diinan gërëmal naa gërëmloo naa leen gu mat sëkk gi mu nekk seen dundin wommatu gu mat sëkk gi léegi mooy seen moom laa gërëm ne mooy seen dundin wommatu gu mat sëkk googu mënta jaaree lu dul ci njàngalam borom subhaanahu wa ta'aala ci ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa mais comme que shira am na mais mu am minhaj tamit minhaj mooy yoon wi yi nga xamante ne ci la ñuy mën a jaar moo tax boroom subhaanahu wa ta'aala ne qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi llahu man ittaba'a ridwaanahu subula salaam Euh, borom subhaanahu wa ta'aala ne dëgg-dëgg dikkale na lañ tukkee ci seen borom subhaanahu wa leer gu mag gee mag mu yenente bi sallallahu waaye tamit téere bu bir leer ay mbir muy alquran maanaam ak yenn ak bi sallallahu bi nga xam ne mu alquran bi bi dox di wax nga xam ne moo ko firi mu ne alquran ak sunna bi yahdi day gindee bii ci moom allahu buur yàlla manit tabaa képp ku topp ridwaanahu ay ngërëmam moom borom subhaanahu wa ta'aala ne ngërëm yàlla ma yitteel lan ko yoo teg mooy subula salaam yooni mucc maam du benn yoonu mucc moo am mais ay yooni mucc ñoo am ak feneen bi borom subhaanahu wa ta'aala wax ne wallaziina jaahadu fiinaa lanahdiyanahum subulanaa wa inna allaha la ma'al muhsinin ñi nga xamante ne dañuy kër kër di def seen yulli seen dayak coono li ñu mën yëpp ñu di ko def ngir ci ñun maanaam ngir rek yegg ci ñun ngir am suñu ngërëm ñun yàlla gin naa ni dinaa dinañ leen gindi ci suñu yoon yi subu la naa kon da gis ne yoon yi ci biir charia bi mooy constitution bu mag bi pour mën di ak si ci xaqiqa bi mooy réalisation bi spirituellement réaliser réalité vérité seigneuriale yi yoon yooyu mën na noo bari loolu moom moo indi tarixa yi tarixa yi loolu ko indi maanaam mooy yoon yi mën a jaar ngir mën a yegg ci yàlla borom subhaanahu wa ta'aala en tout cas ngir mën a ak ngir mën a dund xaqiqa bi parce que charia bi mooy donc mooy la la la constitution en tant que telle la mise en application et que haqiqa bi mooy la réalisation euh, mooy dund gi ngay dund mbir mi dëgg dëgg dëgg spirituellement ba incarné ko nag dafa am chemin dafa am yoon bu lay permettre nga mën a booy nekk ci mise en application bi nga mën a réaliser haqiqa bi loolu nag dafa jafe loolu moom moo tax mu am ay yoon yoo xamante ne ñoom ñoo fi nekk ngir mën laa dimbali nga mën koo def yoon yooyu nag bari nañ danoo bari borom bi ci yërmande subhaanahu wa ta'aala def ko benn yoon kese la ko def te tënk ko ci ñenn kese da koo tënk ci ñu bari da ko def da koo def tasaare te tënk ko ci benn xeetu jaamu yàlla kese mais ci xeetu jaamu yàlla yu bari bari la ko def ci anam koo xamante ne tey su fekkonte ne man Euh, dama am tàyyeel par exemple ci zikkar ak ci di julli naafila boroom subhaanahu wa ta'aala ubbil ma buntu koor may naafila ci koor ñenn ñi boroom subhaanahu wa ta'aala ubbil leen buntu di dimbali nit ñi di dox ci seen ay aajo mu ubbil leen buntu boobu ngir ñu mën a réaliser maanaam ñu dund xaqiqawu sariya bi mooy réalité spirituelle bi nekk ci ginnaaw <coughs> ñii borom subhaanahu wa ta'aala ubbil leen buntu aji euh, Makka euh, conseil nit ñi lu baax ñii borom subhaanahu wa ta'aala leen buntu sakku xam-xam ak di jàngale ñii borom subhaanahu wa ta'aala ku nekk borom bi lim la ubbil am ñoo xam ne borom bi daf leen ubbil ay buntu yu bari en même temps mais yooyu yëpp ay yoon la yoo xamante ne daf lay yóbbu ci ngay réaliser charia Euh, charia bi mais dans sa réalité euh, interne dans sa réalité interne maanaam mooy ni mu nekkee dëgg-dëgg et que ngay dund boroom bi subhaanahu ngay dund yàlla loolu mooy xaqiqa bi moo tax bi ñu laajee yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la moo tax gis nga moo tax boroom subhaanahu wa bi ne wala dina jaadu fi na ndax daf koo jeexale wa inna allaha la ma'al muhsinin te naka buur yàlla subhaanahu wa ta'aala mi ngi ànd ak ñiy rafetal mooy ñi ne dañu nekk dans lekk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu laaj ko ihsaan boobu mooy lan daf ni mooy an ta'budallaha ka annaka taraah fa in lam takun fa innahu yaraak mooy nga jaamu yàlla comme si yaa ngi koy gis te xam ne soo ko gisul moom yàlla mi ngi lay gis maanaam mooy ngay jaamu yàlla ci anam goo xam ne da ngay mel ni da gis yàlla te loolu mooy niveau bi gën a suufee am na niveau bi gën a kawe mooy ngay gis yàlla saa su ci lu ne à travers ne loolu moom expliqué nañ ko taxaw nañ ci lu yàgg lu bare bare bare ci suñu jotaay bi wala laa alhamdu wal minna dund googu nekk googu ngay gis yàlla ci lu ne niveau boobu dafa jaxee am mais tamit il ngay dund sharia moo la mën a yóbbu ci loolu léegi nag yoon yi bëri tarixa yi looloo ko indi kon tarixa tey boo ko bëggee xam mooy lan du comme li wolof yi jàpp nga xam ne sa mbokk yi ñoom jàpp nañ ne bu ñu du nekkee ci tarixa loolu maanaam genre laissez-passer la ci mbooleem mu yàlla yi parce jàpp nañ ne day war mën a tax ñu mën a mucc ci safara dem àjjana naturellement ci lu yomb loolu moom taxul fay sa tarixa jóg tarixa yóbbu la ci yoonu yàlla moo tax mu jóg maanaam mooy lan concrètement mooy charia bi soo koy dund sooy mettre en application charia bi donc mënu ci ñàkk sans charia xaq xaqiqa mënta am te bu xaqiqa amul tariqa mënta am parce que tariqa mooy yoon bi nga xam ne tariqa loolu lay tekk mooy yoon la voie mooy yoon bi nga xam ne moo lay dimbali ba sooy dund sharia bi maa booy booy jëfee sharia bi ngay mën a dund xaqiqa bi yoon wi lay dimbali ba nga maanaam def lien entre ñaari point yi loolu moo tudd tariqa mooy yoon wi kon tariqa bu fekkente sharia nekku fi maanaam yow doo sharia xamal ni amoo tariqa parce que amul loo xaqiqa boo war dund boo war a amul ni ñu ko gisee ci suñu eh, jotaay yore weesu bi ñuy rawatina bi ñuy gis ci itlaq am na ci benn point bu am solo buñ ci gisoon ci bi ñuy wax al itlaq wa taqyid eh, ci kanzul awwal bi la bokk <coughs> mooy sax d'ailleurs première kanz première eh, chapitre bi al itlaq wa taqyid mooy ne itlaq googu nit ki dem ba de manière absolue ci lulu joyal muy dund borom bi subhaanahu wa di nekk ak bi subhaanahu wa ngir jeex gi mu jeex ci jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu du mën a ne te du jàppandi lu dul ci koo xamante ne dafa tënku ci sharia bi dayo tënku faw nit ki mel noonu maanaam tënku ci sharia bi dayo tënku loolu rek moo ko mën a permettre ci mu mën a dugg nag léegi ci itlaq googu euh, kon gannaaw ba euh, lii leer na léegi nañ gis ne kon li ñu ne sariya wuute na ak compréhension bi nga xamante ne léeg-léeg moom la ci yéeféer am waaye tamit wuute na compréhension ba xataa li ci yenn jullit yi ndax jullit ñu bari bu ñoom dañuy ne euh, voilà c'est oui euh, l'application de la sharia euh, maam liñ ci nam mooy oui dañuy nit ñi dañuy dagg loxo yi te sax duñu wax ne kii kii sax ci lañuy dagg loxo ñoom duñu wax loolu de dañ naan rek dañuy dagg loxo yi dañuy ñi tey ku njaaloo léeg sax nga dégg ko maanaam ah non diw moom bu faloo sharia la fi c'est-à-dire que euh, loolu partie la ci charia c'est vrai ci charia la bokk mais partie la ci charia mooy sentence yi mooy jinaayaat yi bu ñu boo demee ci téere fiqh yi ñoom suñu jàng charia jinaayaat yi daan daan ci gannaaw gannaaw lay ne mooy lépp loo xam ne dafa aju ci <coughs> ak teg daan te loolu parce que société bu amee faaw loolu am société pour mu mën a dox mu am ay garde-fous ñuy tax <coughs> ba nit ki du def lu ko neex ci dundam du doxale lu day jëf ak di wax selon ay règles selon ay lois parce que xattaa ba loolu même yéeféer yi comprendre nañ ko moo tax tamit du ñu bàyyi dëkk bu ñu dëkk bu normal ah, la biñ ko bàyyi noonu saa mu am ay luwaa yoo xamante ko maanaam woo euh, mais mais xattaa ba loolu yéefi kii da gis yenn ci jullit ñi ñàkk a comprendre baaxi charia day tax ba ñoom à la lañ ko xaw a jàppe dañ koy dañuy tiit dañoo jàpp ne charia moom ay loi rek la yu strict yoo xamante ne maanaam du la bàyyi sax nga réfléchir dans le sens où du la bàyyi nga maanaam euh, nga am ay buntu yo jàll pour mën a mucc pour mën a ne lii dañ ma koo tuumal te defuma ko waaye comme charia nee na nangam dañ may teg nangam alors que mbir mi demul noonu man damay wax rek nii nii may wax nii mooy ci jinaayaat te loolu partie bu ndaw a ndaw a la ci sharia tey boo xoolee téere yi nga xam ne ñooy téere fiqh yi téere yi mooy yu mag yi soo leen xoolee téere yu mag yi nii da ngay gis nii la toll maanaam euh, mën nañu def yenn yi cinq tomes yenn yi dix tomes et cetera huit yenn yi huit tomes et maanaam même yenn ci sur tey bu ñu xoolee téere boo xam ne. lënga sax mën na ko ëpp selon aussi ni mu aborder sujets yi voilà mais téere boo xamante ne tey par exemple la def bu ñu demoon tey partie yi nga xamante ne moom mooy jinaayaat yi moom mooy yi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu ku sàcc dañ lay dañ dagg sa loxo ak règle yi ci aju yëpp ah ku rey nit dañ lay rey ak règle yi ak condition yi parce que loi bi daf fii ne mais conditions yi ñuy appliquer loi bi tam daf fii ne te dañ koy teg dañ koy préciser ba pare bu du ñu mettre en application maanaam du ñu teg daan nit parce que affaire dafa lënt vaut mieux que euh, parce que euh, présomption dina dina sax am mooy li ñu tuddee bara ak zimma euh, loolu moom mooy cosaan ci mbir mi il faut que ñu am preuve bu formel bu irréfutable buy wane ne effectivement kii liñ koy jiñ moo ko def ba pare ci condition yi ñu mën a tegee daan ci kawam tamit noonu condition yooyu nga ko defee yooyu yëpp il faut que ñu xam ko Euh, ku naan sàngara da ngay dóor ay yar ku jiiñ nit njaaloo noonu ku et cetera yeneen yi maanaam yooyu yëpp maanaam boo xoolee nga xam te ne ci xuduud la ak xam ne maanaam ci alquran wala ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam de lañ def mooy xuduud yi bu dee ta'zir loo xamante ne euh, euh, charia euh, précisé ban daan la def ku teg loolu maanaam bu boobaa bi ci boppam mooy xool solo jamono jëm solo dëkk bi mu ne solo waa ko def ak solo euh, euh, kii condition yi nga xam ne ci la ko defee ak yu mel noonu mu xool ban xeetu daan la koy teg mën na jóge ci xas maanaam wala boog pas xas mais yedd quoi yedd laa bëgg maanaam mën naa jóge ci yedd ba ci ay duma ba ci tëj kaso et cetera mais loolu juge moo koy moo koy xool mais daf koy teg ci ay ci ci ci ci ci ci ci loo xamante ne ci maanaam lu ñu mën a tuddee masalihul mursala la mooy intérêt général u dëkk bi intérêt général société bi ci lañ koy tegee loolu moom la ñooyu tasir la donc ñaari mais ma ñaari groupe yooyu yëpp tey bu ñu leen tegoon ci atte ci téerib fiqh bu mat jun bu mat fukki tom fukki livre tom tomu livre Euh, loolu yëpp li ma wax fi yëpp du weesu vingt pages du weesu vingt pages sharia bi moo ne leneen li ci des tamit li ci des yëpp ci buntu fiqh bu yooyu yooyu dañuy wax sharia dañ koy opposer ak xam-xam bi tax nit ki xam sharia léeg dañ koy dañ koy dañ koy tuddee fiqh et xam-xam bi tax nit ki mën a dund xaqiqa ak tariqa bi muy jaar ba mën koo dund loolu dañ koy wax tasawuf voilà c'est que après tariqa bu ci ne am ay règle boppam am ay fiqh seen fiqh bopp am seeni doxalinu bopp voilà am seen ay règle yu ñu teg comme ni nga xamante ne noonu la imaam yi yëngatu ci wàllu fiqh di mënee am seen ay ijtihad di def di di wax ne ñun kat suñu ngir ci masala yi sàngam ak sàngam wala ci nangam ak nangam dañ cee teg tel règle wala boog de manière générale suñu usul yi fondement yi ñuy basé woo pour mën xool affaire charia yi di ci mën a analyser dafa am rek tel règle euh, dafa ko ci am maanaam imam ñoom ñëpp am nañ ci ay imam di def ci ay noonu tamit la yëngatu ci tasawuf amee ay imam yu mel noonu ñoo xamante ne ci seeni tarixa dañuy tëj ay loi yoo xamante ne moom mooy yombal mooy mën a tax ba seen yoon mu mën a euh, mu mën a baax ni mu war a ni mu war a mel maanaam mu mu ni mu war a yëwéne <coughs> selon seen ay expérience spirituelle selon digal yi ñu jot selon et cetera donc yooyu tamit ay mbir la yoo xamante mais yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp na koo dugal ci charia moo tax baatu charia moo gën a yàqu bu doon tey dañ koy mel-mel dañ naan charia mooy géej gi <coughs> géej gi moo tudd charia c'est profondeur géej gi ak li nga xamante moo ci nekk ci ay wurus ay ngalam ay jumtuwaay man luñ ci mën a jariñoo loolu moom mooy xaqiqa bi voilà léegi nag euh, comme profondeur bi dafa dangereux loola tax ngay gis exemple bi bokk na ci li bu baax sax mooy loolu moo tax ngay gis ñi nekk ci yoonu tasawuf ñu baree baree baree baree dugg ci alkane maanaam di nekk ci ay caaxaan yu dul jeex di dugg ci ay bokkaale yu kenn xamul nu nag di nekk ay wuyu yu mat sëkk li ñu doon di ba pare di tuddee seen bopp ay kilifa diini ay sëriñ lii moom moo ko waral loolu moom moo tax nga gis ñu nekkul ci tarixa yi maanaam ci yoonu tasawuf léeg-léeg sax ñi nekk ci tasawuf waaye bu ñu nekkee ci tasawuf te dañ ko nekkee baaxul ñi nekkul ci tasawuf di leen gën aw demin di leen gën fonk diine di leen gën fonk alquran ak sunna di leen gën a nekk ci lu baax ci biti nii rek ne rek ah ci gis ne rek ci gis boo jàkkaarloog ñoom nga teg ku nekkul ci tarixa te ne dama bëgg dund sariya nga xool ñi nekk ci tarixa yi te nee nañ te te ñu nekk ci nekkin woo xam ne nekkinu caaxaan la parce dafa dangereux profondeur géej gi dafa dangereux ñooñu moo tax ngay gis ne ñooñu façon wañ cay nekke nekkinu kuy ku ku ku lay doon ku reetaanlu koo xam ne am xelam newul ci moom ku wéradi ku wayadi nekkinu sax lay doon koo xam ne boo ko gisee daanaka doo ko xaw a xam ne par rapport ak jëmm ji moom amul lu mu nuru ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lépp luñ ne sunna bi sallallahu alayhi wasallam la sa def ci zahir ci ni muy solo ci ni muy def ni mu doon teniroo ni mu mel moom nuru ko dara kee moo ko ko nag bu baax ah kooku nag day nekk ci wurus yi ngelaw yi waaye nag dafa am yoon wala cee jaare la yoon woowa moom moo tudd tariqa kon te loola faaw nga am maître nageur bu ay boo xam ne mooy dugg ak yow ci biir géej gi ngeen di dem ba ci profondeur yi ci abysses yi les abysses de l'océan voilà ci xóotaay yi ci ruq yi ruqaat yi di jël jën yi gën a baax waaye di am wurus yi ak ngalam yi yi gën a sell ba pare ngay mën di explorer xàqaat yooyu réalité yi nga xam ne ci nekk ci kaw loolu jotaay bi ak mbëmbëstal la woon maanaam introduction laytaay la woon ci ñu xam sharia buñ ko waxee lan lañ ci jublu euh, insha allahu taala dinañu dugg ci euh, buntu bi insha allah jotaay bi di ñëw guddul buntu guddul guddul la